أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم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 mi ngi tàmbalee faf euh, jéngu jant bi gisoon nañ ci taaliq bi nga xamante ne moom mooy taaliq Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu bi nga xam ne moom la doon wax ne kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli bil haajira ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan julli maanaam tisbaar mu ngi ko daan julli ci jamono ji nga xamante ne ci la Ah, jant bi di jeng mooy jant boobu jamonoy tàngoor wu taru yi nga xam ne jant bi mi ngi ci digg njolloor di fa doog a toxoo maanaam gisoon nañ tamit hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullee jiite julli ba taxaw maanaam tisbaar ba bare taxaw ci kaw mimbar bi di wax ci li nga xam ne moom moo aju ci wàllu saa mu ne xaraja mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xaraja hiina zaaghati ash-shams fa salla dhuhra fa qaama ala al-minbari fa dhakara as-saa'a maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono ji nga xamante ne moom la jant bi di jéng jant bi jéng ci la maanaam ci la génn daal di julli tisbaar maanaam ca saasi mu julli tisbaar mu daal di taxaw ci minbar bi daal di tudd waxtu saa loolu gisoon nañ ko naka noonu gisoon nañ ko ba xadis ba jeex gisoon nañ xadis sayyidina Abu Barza al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne daf doon leeral yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ban jamono la daan julli maanaam waxtu juróom yi muy waxtak maanaam mu leeral mu leeral ko indi ko in maanaam indi juróomi waxtu yëpp benn bu ci nekk waaye tisbaar moom mu leeral ne wa yusalli zuhra idha zalat shams maanaam ne tisbaar moom dafa ko daan julli su fekkente ne jant bi dafa jeng maanaam muy leeral wàllu zawal googu ba tey ne zalat mooy ak mooy mooy mooy na maanaam bu jant bi toxoo te moom mooy jant bi jeng loolu moom mooy li nga xam ne moo tax hadith yi hadith bi bi ñu weesu gis mu tudd baatu zaalati shams bi ci des mu daal di tudd zaalati shams bi ci des mu daal di wax bil hajira maanaam yëpp muy tegtale jëmmi maanaam bi mooy ne bu jant bi day jéng rek maanaam bu bu ginnaaw bi mu nekkee ci diggu njolloor naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina anas bi rubatay radiyallahu ta'ala anhu mu naan kun mu ne kunna idha sallayna khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi-dhaha'ir fa sajadna ala thiyabina ittiqa al-har ñun da dañ daan julli ci kunna dañ daan julli nekkoon nañ suñ daan julli ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxtu yu tisba dañ daan sujjóot ci suñu euh, ci am na beneen ci yeneen riwaaya comme niñ ko gise woon mooy riwaaya yi nga xam ne ñoom ñoo yi gën a siiw li gën a bëri te moom mooy riwaaya ñoom Abu Zarr ñoom Abul Waqt ak ñeneen rahmatullahi alayhim amma riwaayatu Karimatu bint Ahmad al-Marwazi rahmatullahi alayha moom dafa moom moo indi fa sajadna ñu daal di sujjóot ala siyaabina ci suñu yére yi maanaam mu ne loolu yëpp ittiqa al ngir teet tàngoor wi loolu moom moo tax euh, ne maanaam lool day leeral ne kon moom waxtu ci subaar daf ko daan julli ci jamono ji nga xamante ne jamonoy tàngoor la te kër gi tax ko woon a bari ngir ne euh, comme niñ ko gise woon ne jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay cari tàndarma moo nekkoon ci kaw bañ ko defaree sax cari tàndarma yaa nekk ci kaw te loolu tàngooru jant bi ak foofa na muy tànge loolu du ko tere foofa di tàng loolu moom moo tax te bu boobaa ker yi bëreegul loolu lay leeral ne kon euh, muy ne yenente bi sallallahu alayhi wa li nga xam ne moom mooy ak mbaaxam mooy da daan a julli tisbaar comme ni nga xamante ne li ëpp ci waxtu yi tamit noonu la koy teelee julli gisoon nañu kon ne li seral gi nga xam ne moom la ñuy seral tisbaar mooy jamonoy tàngoor wu tar comme ni nga xam ne noonu la ko hadith yi walillahi alhamdu wal minna léegi ñu daal di jëw ci buntu baabu taxiiru zuhri ila al asr baabu buntu gi nii di wax ne taxiiru zuhri di leeral taxiir yéex gi ñuy yéexal zuhri tisbaar ila al asr ba ca maanaam lii dafay wax di leeral maanaam ne ki nga xamante ne moom mooy julli tisbaar bu maanaam mooy tisbaar ñaari maanaala la maanaam bu njëkk bi mooy ndax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom daganal nañu ci tënk ne loolu mën naa ne maanaam ne waxtu tisbaar mënef naa yéexal tisbaar ba waxtu ba waxtu tàkkusaan di waaja dugg maanaam wala bokk muy dugg comme ni nga xamante ne insha allahu taala noonu lañ koy leerala amma Hanafiyya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wuute ci seen biir mazhab bi ñeen ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhur ci ci Hanafiyya rahmatullahi alayhim te loolu moom mooy mazhab al imam Abu Yusuf al alqaadi Abu Yusuf ak alqaadi ak Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani ak ku mel ne moom Zuhayr ibn rahmatullahi ala al-jamii' ñoom dañoo wax ne tisbaar mi ngi ko jeexee ci bu keru kenn ku ci nekk tolloowee ak jëmmam maanaam mbir mu ne tell tolloo ak jëmmam mu ne zillu kulli misla waaye loolu moom mooy waxtu tisbaar foofu la jeexee waaye waxtu tàkkusaan nag mi ngi tàmbalee. Euh, li nga xamante ne euh, li nga xam moo waxtu tàkkusaan mi ngi tàmbalee bu fekkente ne zillu la maanaam keroog mbir mu nekk dafa nekk euh, ñaareelu ñaari yoon jëmmum te loolu moom mooy fu fekkente ne maanaam buñ ci yokkee maanaam keroog li nga xamante ne moom la ñu tuddee zillu zawal mooy keroog jéngu jant bi loolu nag nga xam ne moom mooy waxu kon Hanafi yi rahmatullah alayhim ci maanaam mbooloo ci ñoom waaye imam bi maanaam tey loolu moo tax mbooloo mu bëri ci xanafiye rahmatullahi alayhi topp waxu imam bi maanaam mooy ne li nga xam ne moom mooy ñoom fi muy tàmbalee euh, bu fekkente ne ñële la d'abord bu dee ñeneen ñi la ñoom diggante boobu li loolu la ñu tuddee bayna salaatayni maanaam diggante ñaari julli yi ñoom noonu lañ koy tuddee foofa julli amul diggante ñaari julli yi loolu nag bu ñu xoolee nii imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ni maanaam day daal di buntu day leeral ne maanaam day wax ne ne moom day jël position ci ne moom àndul ci mazhab boobu ala kulli haal àndul ci mazhab boobu euh, dinañ gis tamit ne ni nga xam ne amma bu dee imam Abu Hanifa rahimahullah te loolu mazhab la maanaam wax la ju siiw ci euh, fuqaha u Hanafi rahmatullah alayhim moom mooy ne su fekkente ne damay julli tisbaar maanaam boo julli tisbaar day dem ba keroog mbir mu nekk tolloog ñaari yoon jëmmam loolu mooy buñ ci yokkee buñ ci buñ ba tey ker gi nga xamante ne moom mooy keru jéngu jant bi léegi ñoom su ko defee ñoom tisbaar foofu la yem tàkkusaan doog a tàmbale amma ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur rahmatullah alayhim ñoom tisbaar ñoom jàpp nañ ne mi ngi tàmbalee ci fi nga xamante ne moom mooy fii eh, jant bi eh, maanaam mi ngi mi ngi jeexee fi nga xamante ne moom mooy keroog mbir mu ne fa mu yem loolu mooy mazhabu maliki ak shafi ak hanabila rahmatullahi alayhim Euh, loolu mooy su fekkente ne waxtu wi nga xam ne mooy waxtu muxtaar bi amma leneen li ci des nga xamante ne waxtu woowu bokkut ak waxtu muxtaar bi loolu moom bu boobaa mën naa dem moom ak tàkkusaan ñoom ñoo ko bokk amma li nga xamante ne moom mooy waxtu muxtaar bi ñoom foofu la yem léegi bu ñu xoolee fuqahaa yi kon bu ñu jëlee ne eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ji nga xam ne moom la wax ne baabu taxiiru zuhri ilal ilal asr buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne dañuy yéexee tisbaar maanaam ba jamonoy tàkkusaan loolu daf ci leeral ne euh, kon euh, li borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim foofu foofu nag borom xam-xam yi dañ ci wuute rahimahumullah ñu njëkk ñi ñoom ñooy fuqaha maliki yi rahmatullah comme niñ ko waxe woon suñu jotaay bi weesu mooy ñoom dañu ne nit ki waxtu yi tisbaar mi ngi tàmbalee maanaam moom ak waxtu tàkkusaan dañoo bokk benn waxtu loolu moom moo tax waxtu foo xamante ne mënif na faa julli Euh, maanaam ñaari waxtu yëpp ba pare ñaari waxtu yëpp nekk ci tisbaar ba pare nekk ci ta maanaam nekk ci tàkkusaan ngir ne waxtu woowu nga xam ne lu tolloog ñeenti rakka lu tolloog ñeenti rakka mënef naa julli waxtu tisbaar ak waxtu tàkkusaan maanaam lu tolloog ñeenti rakka yoo xamante ne boo ko jullee mën nga koo julli fekk mu nekk tisbaar naka noonu nga julli ko fekk mu nekk tàkkusaan loolu nag amaan maanaam loolu moom mooy benn wax ji ñaareelu wax ji moom mooy ne waxtu tisbaar bu mu ko jullee ci jeexitalu waxtu tisbaar foofu la waxtu tàkkusaan tàmbalee maanaam mooy ne te loolu mooy waxu Shafi'i ak xanaa Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne waxtu tisbaar ak waxtu tàkkusaan sugóor maanaam duggante wuñ ci anam goo xamante ne am na benn waxtu benn jamono joo xam ne tisbaar la tudd tàkkusaan la tudd en même temps ñoom loolu amul ci ñoom dañuy jàpp ne bu tisbaar jeexee rek ci saa si day daal di ngay daal di mën a julli tàkkusaan loolu nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax jooju bu ñu xoolee xaq amaan na moom mooy bi mu gën a ànd ngir ne hadith bi mu indi fii ngir dëgëral wax jooju boobu hadith euh, loolu moom mooy li nga xamante ne lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi noonu lañ ko firee waaye daan ñëw ci wuute yi nga xam ne moom la ci borom xam-xam yi wuute ak xeetu gëndale yi nga xamante ne moom lañ ci gëndale rahmatullahi alayhim qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Abu Nu'man te moom mooy Muhammad ibnul Fadl as-Sadusi rahimahullahu taala gisoon nañ ko gisaat ko mi ngi génn adduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom waaye ñetti at yi nga xamante ne mooy ñetti at yi mu dund daf cee jaxasoo maanaam xelam da cee jaxasoo moo tax imam Abu Hatim rahimahullahu taala doon wax naan ku diggi ci moom laata deux cent vingt ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yow li nga dégg maanaam laataa loola li nga dégg baax na waaye bu fekkente ne da nga dégg ginnaaw moo loola rek te fekk sa dégg-dégg baaxul waaye imam al-Bukhari rahimahullahu taala mi ngi déggee ci moom ay année deux cent quatorze deux cent quinze maanaam jamono jooju la sàmbale déggee ci moom loolu moom moo tax moom ay wax muy solo lu bari ci al imam Abu Nu'man Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi rahimahullahu taala imam tax imam al-Bukhari solo na ci moom téeméeri hadith waa ashaabu kutubu sitta nag ñoom ñëpp solo nañ ci moom ba mu des al imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala comme niñ ko waxee woon moom solo na ci keneen ku tudd Abu Nu'man te moom mooy al-Hakam ibn Abdullah al-Ajli euh, bi nga xamante ne moom euh, siqatun rubbama axta la comme ni ko al-imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala waxe euh, ne maanaam danaan wóor danoo ko wóor la waaye léeg-léeg faral di juum maanaam rahimahu rahmatullahi alal jamii moom euh, kon dinañ gis ne euh, kon moom ay xadisam yi maanaam imam al-Bukhari rek moo soloo ci moom waaye ñeneen ñi soloo nañ ay xadisam waaye seen sëriñu sëriñ la ñeneen ñi ci def imam al-Bukhari soloo ci moom téeméeri xadis yoo xamante ne maanaam am na yuñ ci gisagum yu wow xaw a takk loo ëpp ëpp fukk rombagum na ah am na yeneen yoo xamante ne ñu ngi ñëw insha allahu taala yëpp maanaam nga xam ne ci sahih bi day daal di tàmbale haddathana Abu Nu'man léeg-léeg mu haddathana Muhammad ibn al-Fadl eh, as-Sadusi rahimahullahu ta'ala moom waa Basra la rahimahullah mu ne qaala nee na haddathana Hammad te moom mooy huwa mu ne huwa ibnu Zayd te moom mbaram eh, mooy imam Hammad ibnu Zayd comme ni nga xam te ne mooy ibnu Zayd ibnu Dirham al-Azdi rahimahullahu ta'ala al-Jahdami moom mi ngi génn adduna jëmmi at bi imaamu Maalik génn adduna mooy cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi wa alihi nekk ci nekk imaamu waa Basra rahimahullahu ta'ala comme li nga xamante ne tamit noonu lañ gise woon ay mbiram gisaat ko rahimahullahu ta'ala amma ki wax ne huwa ibnu Zayd muy imam al-Bukhari rahimahullah waaye ndax sëriñ bi muy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi rahimahullah moom daf rek dafa wax rek ne haddathana Hammad waaye te moom mooy ibnu Zayd te bu ko leeral woon it xam ne moom la mm. ah, ngir ne eh, moom imam al-Bukhari ci Hammad ibnu Zayd rek la solowee ra maanaam la solowee ngir layee ko mm. ah, rahimahullahu taala mu ne an Amr ibn Dinar te moom mooy imam bu dëddu adduna boobu mooy Amr ibn Dinar al-Makki rahimahullahu taala Abu Muhammad al-Makki ah, al-Jumahi taala comme ni nga xamante ne moom la Shu'ba ibn al-Hajjaj wax ne rahimahullah musta gis ku mel ni moom euh, ndax dëddu gi nga xamante ne moom la dëddu woon adduna rahimahullahu taala daanu jiital kenn ci kaw na moom naka noonu euh, euh, maanaam daanu jiital kenn ci kaw imam Amr ibn Dinar rahimahullahu taala kon moom mu an Jabir ibn Zayd te moom mooy Abu Sha'tha imam bu mag boobu rahimahullahu taala Jaabir ibn Zayd al-Azdi hmm. euh, al-Yahmudi rahimahullahu taala moom itam waa Basra la maanaam moom euh, moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam de thiqa comme Amr ibn Dinar ak Hammad ibn Zayd seen hadith ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an ibn Abbas maanaam mooy sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhu radiyallahu ta'ala anhuma mooy sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf al-Qurashi rahimahullahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhuma di sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam habrul umma wa turjumanul Qur'an euh, mi ngi génne adduna juróom maanaam ñetteelu at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mi ngi génn adduna mi ngi fee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn adduna moom mu am fukki at ak ñett mi ngi génn moom adduna juróom-ñetteelu fukki at ak juróom ñett ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom musnadam mille six cent soixante euh, hadith la amma imam maanaam muttafaqun alayhi soixante-quinze la imam al-Bukhari rahimahullah wéetoo ci cent vingt hadith imam Muslim wéetoo ci cinq ci neuf hadith ci hadithu sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya naka yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salla dafa julli bil madinati ci Madina sabaan juróom-ñaari juróom-ñaari rakka wa samaaniyan ak juróom-ñetti rakka maanaam dafa julli juróom-ñaari rakka ak juróom-ñetti rakka az-zuhra wal asra az-zuhra tisbaar wal asra ak takusaan maanaam lii mooy euh, euh, lii euh, kii la maanaam lu ñu tudde mooy lafun wa nasrun après mu daa murattabun loolu la tudd maanaam lafun wa nasrun murattabun la maanaam mooy dafay ñëw tegtale Euh, lapp moom mooy damay tënk la mm. nashr moom mooy ma tasaare ko mais sauf que ni muy tënkee tasaare loolu moo loolu après murattab mooy ñu toftaloo loolu la mooy ni nga xamante ne noonu laa ni ma ko limee noonu noonu laa ko toftaloowee mm. maanaam mooy ne dafa ni dafa julli juróom-ñaari rak ñaar juróom-ñaari euh, euh, rak déedéet mu akkas la la bii mu akkas la maanaam mu akkasun du murattabun lafun wa nashrun mu akkasun mm. maanaam mu akkas mooy lu ñu jëwut ne voilà lu ñuy cowatle mooy lan euh, mooy euh, mu ngir ne def ni juróom-ñaari rakka juróom-ñaari rek mooy timis ak gée ndax timis ñetti rakka la gée ñeenti rakka muy juróom-ñaari rakka amma li nga xamante ne moom mooy samaaniya juróom-ñett mooy ak zuhru wal asr tisbaar ak takkusaan moo tax mu ne tisbaar ak takkusaan moom la moom la njëkk moom la mujjee tudd ci bi muy tënk muy juróom-ñetti rakka waaye moom la njëkk tudd bi ci bi muy tasaare bi muy leeral maanaam loolu mooy lafun wala surun daal di wax mu maanaam mu nekk mu ak sun maanaam kon loolu la léegi nag fii mu ne juróom-ñetti rakka la def maanaam muy tisbaar ak takusaan wal maghrib wal isha ak timis ak gée maanaam muy juróom-ñaari rakka timis ak gée mu ne yëpp mu ne fa qaala Ayyub te moom mooy ibn euh, mooy euh, as-Sakhtiyani rahimahullahu taala ibn ab euh, Tamimat as-Sakhtiyani mu ne la'allahu mu ne xëy na moom fii laylatin matira ci guddi la goo xamante ne guddi gu gu gu bari uh, uh, gu bari taw la maanaam guddi la goo xamante ne taw taw dafa doon taw qaala mu ne asa waaw maanaam Abu Sa'fa moo wax loolu maanaam mooy Ayyub as-Saxtiyaani rahimahullahu taala dafa fekkee fi nga xamante ne moom la waxtaan wi amee mu laaj ko ne ko mais xanaa loolu da doon taw mu ne waaw mu ne ah waaw xëy na mu ne waaw xëy na uh, nga gis ne kon hadith bi hadith la boo xamante ne. Euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wax wax ju bari bokk na ci imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala bi mu indee hadith banam moom dafa wax ci téere bi bi mu jeexalee kitaabul ilal daan ni sama sunan bi ba mu jeex jaami' jaami' bi yëpp ba mu jeex hadith mboolem hadith yi mu ci indi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim jëfandikoo nañ ko ci zaahir bi ba mu def ñaari hadith hadith bu njëkk bi mooy hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam boole tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee te amul taw amul maanaam amul ragal amul tukki mu ne ba mu des boobu ak beneen bi ci def mooy bi nga xamante ne moom mooy lay waxee ne bu ñu reyee bu ñu euh, euh, bu nit naanee sàngara mu ne na ngeen ko dóor fa isa euh, isa shariba xamran a wa isa shariba fajliduhu maanaam bu naanaate ngeen dóor ko te ñetteel ba mu ne war rabe rabi'a faqtuluhu ci ñetteel bi ñeenteel bi na ngeen ko rey maanaam nga xam ne bu dóoree ku naan sàngara ñu caw ko ah ñu ñu ñu ñu mu naanati sàngara ñu jàpp ko cawaat ko mu naanati sàngara ñu jàpp ko cawaat ko ci ñeenteel yoon bu naanatee sàngara léegi nag na ngeen ko rey maanaam loolu xadis boobu ma indi naa ko maanaam ludul xadis boobu sunan at-Tirmidhi ba sunan at-Tirmidhi jeex xadis yëpp la borom moo xam yi jëfandikoo maanam yëpp. ci zahir xadis bi noonu mu ne ñaari xadis yi rek la moo tax imam an-Nawawi rahimahullahu taala ne ko dëgg la ci li mu wax ci xadisu rey leen ko boobu moom dëgg la ci li wax na mu waxee noona la amul kenn ku ko jëfandikoo ngir ne nasxu bi ñu nasxu xadis boobu dafa leer maanaam ne xadis boobu léegi am na ay actes yu leeral ne ku rey kenn du rey nit parce que tout simplement daa naan sàngara waaye nag am na xadis sayyidina Ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhu ahankay ah, ñoo xamante ne jëfandikoo nañu zahir bi maanaam loolu am na maanaam mooy suñu xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala nag daf koo indi ngir ne maanaam tu ko dugal mooy ne moom li mu ci namm mooy lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi ni ñu firee xadis boobu mooy lan mooy ne tisbaar eh, la yéexal bu yéexalee tisbaar ba heure tàkkusaan jot mu daal di koy eh, maanaam yéexal ko ba ba heure tàkkusaan di jot mu daal di julli tisbaar sëlmal bu ko defee tàkkusaan dugg bu tàkkusaan duggee mu daal di jóg julli ñu rakkee tàkkusaanam mu nekk ñeenti rakka bu dee timis ak gee mu yéexee timis gi ba waxtu gee di jege nga xamante ne bu jul jugee julli ñetti rakkaam sëlmal gee daal di jot mu daal di julli gee maanaam loolu la ñuy tuddee ak jam yi maanaam mooy boole bi nga xamante ne ndax jam boole bi ñuy boole julli ñetti façon la dafa am lu ñuy tuddee jam ak taqdim mooy boole nga xam ne moom ngay boole jiital maanaam mooy bu boobaa. tisbaar ak takkusaan ngay julli waaye ci waxtu tisbaar nga koy def mm-hmm. mooy jam o taqdim jam o taxiir mooy nga jël euh, boole tisbaar ak takkusaan mais ci waxtu takkusaan mooy wala timis ak gée mais ci waxtu gée bu dee bu dee timis ak gée ci waxtu timis loolu jam o taqdim la tam ba tey waaye mu am lu ñu tuddee jam o fuur yi maanaam mooy boole bi nga xamante ne day melale rek maanaam xaqiqatan boole woo maanaam boole gi ci day mel ni da ngaa boole ci image bi rek lu lu bu loo boole waaye dëgg-dëgg du boole maanaam lool mooy jamu suur yi fii nag moom loolu la wax maanaam jamu suur yi la maanaam nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullah hadith bi daf koy jëfandikoo ngir ne ngir ne maanaam ngir tegtale ne maanaam moom mazhabam mooy mazhabu ñi nga xamante ne ñoom ñooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim boo xoolee madahibul arba'a lu ci ëpp hadith bi noonu lañ ko noonu lañ ko firé firé ko neneen Euh, loolu euh, mais euh, moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim nag xaqiqatan wuute ji te lii wane ni firi boobu defe naa nekk li dëgg mooy ne dinañ ci ñëw léegi insha allahu taala bu njëkk bi li imam an imam at-Tirmidhi ne kenn jëfandikoo ko mbir mi tamit xaqiqatan li imam an-Nawawi wax loolu la dëgg la rahimahullah ne mbir mi dese na demee noonu lii wane ne dese na demee noonu moom mooy. Euh, euh, ci euh, imam Rabia sëriñu imam Malik Muhammad ibn Sirin d'abord imam imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala moom jàpp maanaam zahir bi la jëfandikoo zahir hadith bi la jëfandikoo Rabia ibn Abi Abdurrahman mooy Rabia ar-Ra'i sëriñu imam Malik loolu la jëfandikoo Ashhab taalibi imam Malik boobu bu siiw boobu rahimahullah moom la jëfandikoo al-Qaffal Abu Bakr al-Qaffal ash-Shafi'i rahimahullah faqih Shafi'i bu mag boobu moom la jëfandikoo Ah, ah, al-Khattabi al-Khattabi rahimahullahu taala ba pare mbooloo ci waa ahlul hadith daf ko daf leen ko askanale maanaam nga gis ne kon zahiru wax ji ñu bari ci borom ko xam yi quand jàpp nañ loolu ah, mazhab boobu mooy maanaam mooy zahiru hadith bi lañu jëfandikoo lool daañu ci ñëwaat léegi insha allah taala bu ñuy jeexal ci wane ni hadith bi xaqiqatan ci zahirum lañ koy jàppe mais duñ ko jàppee ci ma ci jamu suur yi kefe dinañ ci ñëw léegi insha allah taala léegi ña kon mbir mi nga xamante ne moom mooy li mu njëkk bi moom mooy le rek am na ñoo xamante ne dañu ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa feebaroon comme an-Nawawi rahimahullah mu dafa jàpp ne loolu xëy na yenente bi sallallahu moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ne moom dàquwul ci loolu parce que bu doon ne dafa feebar kese kese euh, mbir mi mënta nekk ne feebar kese la parce que su su dee moom moo feebaroon ba tax mu boole julli yi mais ñeneen ñi topp ci ginnaawam feebaru kon bu boobaa ngant moom bi mu am ba tax mu mën a boole mhm. euh, euh, moom ñeneen ñi des duñ ko am mais am na ñeneen ñu wax ne comme lu mel ne dañ ko taxaw ci imam Ahmad rahimahullah am na ñeneen mooy ne dañoo gis ne gudd bis boobu bisu euh, kii la woon niir la woon maanaam mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam comme que niir gi dafa amoon mu julli mu yéex a julli julli tisbaar ja maanaam rek mu leer mu gaa di gis ne eh, tàkkusaan ndekete jot na mu julli tàkkusaan maanaam ngir ne niir bi moo taxoon loolu tamit imam an-Nawawi rahimahullah ak ñeneen nee nañ loolu mën na ne wax nañ dëgg ndax bu fekkente ne am na lënt lënt ci ne tisbaar ah loolu day ci tisbaar tàkkusaan mën naa ne mais ci timis ak yi léegi lu ñuy wax dafa dafa lëndëmoon maanaam euh, kon loolu tamit bu boobaa mëneeku ko wax ci timis ak gée euh, mu def beneen wax bi nga xamante ne Euh, moom mooy waxu masalan ne euh, jamu suuri bii la te loolu euh, tamit demewut noonu ba pare ñeneen ñi di wax nañ ne te dinañ ci ñëw ñeneen ñi ne Madina la ci mbir mi ci tukki la amee hmm. mais problème bi mooy hadith bi dafa am riwaay min xaw xawfin wala safar hmm. ndax hadith bi dafa ñëw min xaw xawfin wala safar ak min ghayri xawfin wala matar ba pare ci beneen riwaaye hadith bi surtout bu nekk ci euh, euh, ci ci euh, kii sax imam Muslim rahimahullahu taala ak xakkuñu riwaaya bii ni muy bil madina la wax salla yéen dafa julli bil madina ci madinatu munawwara ala saakinihaa a salaatu wassalaam ci Sahih bi ak Sahih imam Muslim ñëw na ci bil madina te loolu mooy tegtale ne kon madina def na ko Yonent bi sallallahu alayhi a sallam def na ko haqiqatan sami'al imaamu Muslim imaamu muslim rahimahullah ni mu indee xadis bi euh, mooy tegtale xaqiiqatan lii lii mazhab bu dëgg bu wér bi ci mbir mi insha allah mm-hmm. imaamu muslim bi muy indi xadis bi daf ko indi boole koog xadis sayyidina Muaaz bi radiyallahu ta'ala anhu mooy la mooy dafa ne euh, sayyidina Muaaz radiyallahu daf ni ñun dañu ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci tukki mais mu dugg ci tànt bi. tisbaar mu xaar ba tisbaar ak takusaan mu boole leen julli tisbaar def mu mu julli tisbaar ak takusaan dugg toog ba timis ak gee timis jot mu julli timis ak gee daal di ñu ne mais lu tax mu ne araada allah yaxraja ummata hmm. maanaam li mu ci nam moom mooy buggul teg coono buggul teg coono xeetam muy benn imam muslim indiwaat hadith yi nga xamante ne ñooy wax yëpp mais benn bu ci nekk mu indi ko ci hadith Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhu indi na ko ci hadith Seydina Abu Sha'sabi imam Abu Sha'sabi rahimahullah mu Jaabir ibn Zayd bi mais indi na ko ci riwaaya euh, euh, ci riwaaya Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah ba mu ne ye Ibn Abbas radiyallahu anhu da doon da doon wax Kuufa la nekkoon xam nga waxoon nañ ne ne imam Ibn Abbas nekkoon na Kuufa ah, di def xutba hmm. nee na jant bi so biddiw yi commencé génn mhm. ñu naan ko julli ak salaa ak salaa mu tourné ne ak allimu ne salaa da ngeen may jàngal léegi julli après mu wax hadith bi ne fekk ne yeneen ci sallallahu alayhi ma julli timis ak ge mhm. julli tisbaar ak taasaan ak timis ak gée boole leen ba pare min ghayri khawfin wala matar ci loo xam ne ragal amul taw amul. Mhm. maanaam kon ñu gis ne Abu Sha'tha li mu li ko laaj ne maanam ay moom Ayyub as-Saxtiyaani lim ne ko xanaa kon guddi la boo xam ne da taw moo xanaa da taw. mu ne ko xëy na maanaam moom mbir mi leeru maanaam daf ni xëy na asa rek la ko tontu kon moom defee na koo leer ne waxtu woowa looloo taxoon imaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli wutoon te ah, beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy eh, ne jamu suuri boobu moom Abu Sa'sa ci beneen riwaay bu nekk sunan imam An-Nasa'i daf cee wax luy tegtale ne jamu suuri imaam Ibn baax def na ko radiyallahu anhu mais suuf que. problème bi moom mooy Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu bi mu ko waxee fii bokkut ak hadith bi nim ko nettalee si ak imam Abu Shafa bokkut ak ni mu ko waxee te Abdullah ibn Shaqiq ne fekke ko ci sunan imam An-Nasa'i Abu Shafa wax na lu ñu jàmm suuri ndax dafa ne dafa yéexi tisbaar teel a julli sàkku sax maanaam kon mooy daf leen a boole ba pare yéexi timis teel a julli gee loolu dañ naan li sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu maa def na jamu suuri boobu loolu moo tax al imam Abu Sha'tha foog ne loolu mooy qaa'ida bi règle bi mais bu ñu xoolee riwaaya Abdullah ibn Shaqiq d'ailleurs Abdullah ibn Shaqiq rahimahullah te mi ngi Sahih imam Muslim bi ko mbir mi jaaxalee dafa ne man de affaire bi def na am na ñag gi ñag gi ci sama xol bu mu def maanaam affaire bi daf mu perturbé ma dem laaj sayyidina Abu Hurayra radiyallahu la nee na Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dëgg la kay Ibn Abbas mu wax dëgg la radiyallahu anhu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na loolu maanaam bu fekkoonte ne jam suur yi la xaqiqa sax du indi benn ñag ñag ci xolam ñaareel bi ci def moom mooy bu fekkente ne te biñ laajee Ibn Abbas radiyallahu anhu lan moo bi def loolu sallallahu alayhi wasallam daf ne araada Allah yahrija li mu nam moom mooy mu bañ a indi xat-xat ci xeetam bu ñu xoolee imam Muslim rahimahullah ni mu leen tegalee hadith yu yëpp di wax ci même mbir mi mm-hmm. da ngay gis tout am na baat buy ñëw boo xam ne sahaaba yi radiyallahu anhum ku ci nettali daanaka loolu lay wax daf ne li mu nam ci loolu mooy day bañ a indi xat-xat ci coo coono pour xeetam loolu moo lay wan ne jamu suuri boobu du xaq-xatan du li gën a wér parce que lu tax parce que jamu suuri parfois mu ëpp coono jamu taqdim wala jamu ta'khir mm-hmm. ndax jamu suuri day daal di laaj nga daal di gën a mën a diir mbir mi gën ko gën a natt affaire bi et cetera mm-hmm. kon dañuy gis ne Euh, le fait mu ne kon jamu suur yi la xaqiiqatan mbir mi du lool li ñu wax kon maanaam li nga xam ne mooy li wér insha allah mooy li nga xamante ne moom la ñi ñu jot léegi mooy waa ahlul hadith bi ci ëpp li ñuy wax te imam muslim ci ñooñu la bokk rahimahullah maanaam mazhab boobu ngay gis ne moom la soutenir ci en tout cas ni mu tegee hadith bi euh, te da ngay gis ne comme li al-Khattabi wax rahimahullah ne ahlul hadith ñu bari noonu loolu la jàpp te moom mooy ñoom imam Muhammad ibn Sirin liñ jàpp et cetera mu ak ñu jotoon tudd foofu te loolu mooy lan loolu mooy mooy ne ñoom dañ ne dañuy jox topp zaahiru hadith bi mooy lan mooy dagal na nga boole tisbaar ak takkusaan wala timis ak gée moo xam ci waxtu tisbaar wala ci waxtu takkusaan loolu dana dagal ci condition yoo xamante ne amul xawf min ghayri xawfin comme ni mu ñëwee ci ay hadith euh, c'est insécurité du du situation d'insécurité bu ñu am amul lu ñu ragal maanaam du xeex du xare wala mata tawul deful dara loolu tamit ba pare du du tukki comme ni mu ñëwee min ghayri xawfin wala safar ci lu amul tiit amul tukki ci biir ba diina la xewe yeneen bi saa saa def ko mais loolu nan lay amee mu ñu ne su condition ka benn charte lañ ko wutal mooy nga bañ koo jàppee aada mm-hmm. maanaam bañ a def lu ñu la ñoxoon njaay nga boole maanaam il faut mu nekk situation boo xamante ne da nga ci xat-xat bu tax ñuy wax bu boobaa li ñuy wax mooy ne euh, mbir mi hadith bi li muy wax mooy man ngaa boole tisbaar ak takusaan ci waxtu tisbaar wala ci waxtu takusaan timis ak gée ci waxtu ti ti ti wala ci waxtu gée sous condition que nga nekk situation boo xam ne xam nga ni bu moo julliwul bu ma deful lii waxtu bi du ma ko julli maanaam lii rek laa am comme condition pour mën a julli waxtu bi ngir ay xat-xat yoo xamante ne ñoom ñoom ñoo tegu sama kaw ci ay ay circonstances yu tegu sama kaw voilà par exemple exemple bi gën a ñëw mooy ñi ñi nga xamante ne dañu am di di liggéey di di am bërëb yu ñuy liggéeyee te seen liggéey yi di di di di di jël waxtu wu bëri ba pare euh, liggéey boobu nekk liggéey boo xamante ne euh, parce que bu fekkente ne loolu day jël waxtu bëri mais am nga foo mën a euh, jullee wala noo mën a jullee sans mu nekk ne julliwuma parce que damaa ragal nit ñi gis ma damay bañ kii damay euh, xool après nuñ may xoole maanaam sans mu bañ a nekk lool maanaam boo mënee julli ci parking da ngay julli ci parking amul naan nit ñi dañuy romb boo mënee julli ci garage boo mënee julli ci ci mbedd mi da ngay julli ci mbedd mi amul mais bu dee liggéey bi ni nga nekkee maanaam liggéey bi ci boppam moo exigé nga nekk fi yow maanaam nga nekk sur place ci anam goo xam ne mënoo julli hmm. bu boobaa bu boobaa hadith bi dañ koy daal di mën a jëfandikoo hmm. voilà julli ko soit ci heure tisbaar bi nga boole tisbaar tàkkusaan wala soit ci heure tàkkusaan wala nga julli timis ak gée soit ci heure timis bi soit ci heure gée bi li tax nag duñ ko mën a boole maanaam ne saa yu ne Ndiakhate Ndiaye nga def ko bu la neexee mooy ne euh, waxtu yi de maanaam julli yi dañoo am waxtu. Mm-hmm. te bu fekkoon te ne euh, mën nga koo def saa su ak loo mën a liggéey mën koo def. bu boobaa waxtu yi ñu préciser ne julli li waxtu bii lay tàmbali fii la yem mais loolu dootu am njariñ comme in comme inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta julli dafa nekk loo xamante ne ci kaw woy gëm ni boo xamante ne guñu guñu maanaam lu ñu wutal mais kon aaya boobu dootul amati sax dégg nga wallahu ta'ala a'lam hadith bi imam imam al imam Malik inna ko hadith numéro 385 inshallah daañu ñëw moom ah euh, ma Maalik moom même moom li solo na jëmmi hadith euh, bi mhm. mais moom min ghayri xawfin wala safar mhm. euh, la wax ba pare imaam Maalik daan ne ura zalika kaana fi matar damaa ragal ne mhm. loola ci taw la woon ma comme dañ ne amul woon tiitaange amul woon tukki mu ne damaa ragal ne ci taw la woon waaye riwaaya bi wax na min ghayri xawfin wala matar mooy dàq xalaat mooy dàq gis-gis boobu imam Malik am ci mbir mi rahimahullahu ta'ala euh, imaamu al-Bukhari kon na ko indi hadith numéro 562 hadith numéro 1174 imam euh, abu euh, Muslim indi ko hadith numéro juróom ñaari yoon hadith numéro juróom ñaari juróom ñaari ngir di leeral mbiru hadith bi Euh, te am na yeneen xadis yu ñu woon ci loola comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee léegi imam Abu Dawud as-Sijistani indi na ko xadis numéro 1210 ak 1211 imam at-Tirmidhi rahimahullah indi na ko xadis numéro 187 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 589 590 601 602 ak 603 euh, imam Ahmad ibn Hanbal tam lu bari la ko indi rahimahullahu ta'ala kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu xadis bi moom des ibn Maaja rahimaallahu jamii mu ne baabun bunta ngi ni waxtul asri maanaam euh, waxtul asri waxtu tisbaar waxtu tàkkusaan bokk maanaam kon dañuy gis ne imam al-Bukhari rahimahullah léegi pare na ci waxtu tisbaar maanaam wax na ne léegi jeexal na waxtu tisbaar léegi ñu jóg dugg ci waxtu tàkkusaan dégg nga waxtu tàkkusaan kon moom mooy mu ne wax qaala Abu Usaama te moom mooy Muhammad ibn Usaama ibn euh, Usaama ibn Zayd ibn al-Qurashi rahimahullah am Hammad ibn Musa mais insha allah taala daañ ñëw ci lii ndax lii xaqiqatan euh, euh, njumte la mm-hmm. euh, ndax li nga xamante ne moom mooy Hammad qaala Abu Usama loolu ci riwaaya Abu Zar al-Asili la ñëwee mm-hmm. ak Karima waaye li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci ñi solo Sahih bi ñoom ca gannaaw lañ ko def mm-hmm. ginnaaw hadith bii di ñëw insha allahu taala foofu lañ ko def euh, loolu kon danañu ci ñëw léegi mooy hadith sayyidina Anas mooy hadith al-imam Anas ibn euh, Iyad mm-hmm. an Hisham an abihi an Aisha radiyallahu taala anha dañ ci ñëw léegi insha allahu taala mu ne kon euh, waxtu asri waaye maanaam waxtu takkusaan waxoon nañ la fi mu tàmbalee ci mazhab yi mm-hmm. maanaam mazhab ak bu dee mazhabu Hanafi rahmatullah mi ngi tàmbalee bu dee keru mbir mu nekk nekk na ñaar mm-hmm. bu dee mazhabu ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i yi eh, mazhabu Maliki rahmatullahi alayhim moom mi ngi tàmbalee keroog mbir mu nekk bu nekkee benn te loolu mooy mazhabu ah, xanaa ah, Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy mazhabu xana Shafi'i rahmatullah eh, ni mazhabu Hanafi rahmatullah alayhim mi ngi jeexee maanaam tis eh, kon moom mi ngi jeexee bu jant bi soowee ñoom foofu la tàkkusaan jeexee bu dee mazhabu Shafi'i eh, eh, Maliki rahmatullah alayhim ak Hanabila tamit rahmatullah alayhim ñoom tàkkusaan eh, waxtu wi muxtaar bi waxtu muxtaar bi ñu ngi jeexee bu jant bi oh, oh, oh, voilà maanaam nañ jël Maliki Maliki rahmatullah dañoo am ñaari mazhab ñaari gis-gis a ñam gis-gis bu njëkk bi benn ci gis-gis yi mooy sukkandiku giñ sukkandiku ci hadiisu imaamu Sayyidina Jibril alayhi moo tax ñu jàpp ne tàkkusaan jeexe waxtu muxtaar bi mi ngi jeexee ci iza saara kullu zilla i shay'in mislayhi maanaam buñ demee ba maanaam fii Hanafi yi wax ne foofu la wax taku takusaan u Maliki rahmatullahi alayhim mbooloo ci ñoom dañ jàpp ne foofu la waxtu muxtaaru takusaan jeexe dégg nga mooy bu takkandeer yi boo amee ñaa tolloog ñaari yoon jëmm yi ñu yokk ci jëmmu ñu yokk ci euh, voilà ke voilà keeru zénith bi mm-hmm. dégg nga euh, bu dee ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, li waaye li gën siiw ci mazhab bi mooy ne moom euh, ñoo xanaa bi lay ñoo nuroo rahmatullah alayhi mooy lan mooy bu ñu demee ba jant bi romb mm-hmm. ma jant bi day jékki-jékki mu romb xonk romb bu demee ba mu mel noonu mooy ne istiraaru shams bu ñu demee ba mu mel noonu nag bu boobaa ñu ne léegi waxtu muxtaaru tàkkusaan jeex na hmm. li tax nag ñoom ñu wax ko mooy li yeneen bi waxoon salaatam ne lii mooy zaak zaak zaak salaatul munaafiqiina julli naafiq yaa ngi nu ñu def dañuy toog di waxtaan ba jant bi xonk maanaam bu xonkee roo noonu léegi ñu ne ne waa ji daal di jóg daal di daal di daal di doon des ñeenti rakka yu gaaw yoo xamante ne naqara naqara arba'an maanaam ñeenti rakka yoo xamante ne day mel kuy cof maanaam mooy day gaaw. dégg nga mu ne laa yazkurullaha fiihi illaa qalilan du ci tudd fàttaliku yàlla du ci tudd yàlla lu lu lu néew mu kooku noonu na na naafiq bi noonu lay julli maanaam ñu xam ne kon heure boobu dina dina baax hadith yi di ñëw insha allah dañ gis hadith bi wax ne bu jant bi boo fekkee benn rakka laata jant bi dugg fekk nga tàkkusaan hmm. loolu mooy tegtale na kon muxtaar bi ci sëy la yow daruri bi li ci des la hmm. loolu mooy mazhabu Maliki yi ak Hanabila rahmatullahi alayhim wax nañ ne ne ci biir Maliki am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne a sara zillu kulli shay'in mislihi foofu moom mooy mooy fii fii fi Hanafi yi wax ne fa la tàkkusaan tàmbale ñoom foofu la ñu wax ne fa la tàkkusaan jeex maanaam muxtaar mu def Shafi'i rahmatullahi waxoon nañ ne ne am nañ juróom-ñaari wax ci mbir mi waxtu bu njëkk bi ci ñoom mooy waxtu fadila la te moom mooy waxtu bi doo ko dugg rek mooy bu keru mbir mu nekk tolloowee ak jëmmum ñu yokk ci keru jengu jant bi loolu mooy waxtu bu njëkk ñaareelu waxtu wi mooy waxtu ixtiyaar mooy li ñu tuddee muxtaar ñoom ba ci isa saara zilla kulli shay'in mislayhi la maanaam euh, bu mbir mu nekk tollee keroog mbir mu nekk tollee ñaareel ñaari yoonam ñetteelu waxtu wi ci ñoom mooy li ñu tuddee waxtu usr mooy waxtu wi nga xamante ne kii yéexi julli tisbaar ngir ne euh, dafa dafa feebaroon wala dafa feebar wala dafa nekk ci tukki wala yu mel noonu mu boole leen mu mën koo boole ak tisbaar ak tàkkusaan te ñu moom dañ ko may ba ida saara zilla kulli shay'in mislihi mu am waxtu dawri ci ñoom moom mooy li ko dalee ci bu keru mbir mu nekk tollee ñaari yoon jëm euh, euh, ca jant bi di sox mm-hmm. euh, maanaam déedéet li ko xonk bi xonk bi ba jant bi di sox loolu mooy waxtu daruri bi mu am waxtu bi nga xamante ne moom la ñu tuddee waxtul jawaaz ma al karaaha waxtu yi nga xamante ne dana dagal waaye dana dafa ànd ak sibeel mm-hmm. mooy li ko dalee ci ñaari ker bu nekkee ñaari yoon ba ci bi jant bi di xonk mu am lu ñu tuddee waxtu xorma waxtu yi nga xam ne dafa xaraam dañ ci julli waaye dafa xaram mooy ne mënoo caa julli lu tolloog julli ji maanaam mënoo caa julli lu tolloog waxtu ab tàkkusaan jant bi sox mm-hmm. boo yeggee foofu yaa ngi ci waxtu bi xaram waaye nag li nga def xaraam na carrément léegi maanaam dugg na ci voilà même même boo amee ngante sax waroo woon waroo bàyyi ba loolu yaa ngi ci lu xaram limu mhm. mu ngir yent bi sallallahu alayhi wasallam li mu wax ne julli naa fi xiira mhm. mooy li liñ nekkee baaxul mhm. yàlla jàlla sa voilà ala kon loolu moom mooy waxtu yi nga xamante ne moom mooy waxtu mazhab bi amma baatu bi mu ne qaala abu usama loolu daan ci ñëwaat léegi insha allahu taala euh, après ñu gis hadith yi bu ñu jullee ba pare insha allah wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi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 radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa li tariqati al-faizin ar-rabihin amma ba'd qala al-imam uh, abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwan al-bari بإسناد المتصل في أول الكتاب لي حدثنا إبراهيم بن المنذر te moom Ibrahim ibn al-Mundhir ibn Abdullah ibn al-Mundhir ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad waaw al-Asadi dégg nga moom kon ibn Abdul Uzza ibn Qusay mu foofu mooy maamu ah mooy mbokk yante bi salaatu ibn Qusay ibn Kilab al-Qurashi mooy Abu Ishaq hmm, al-Madani hadith mm-hmm. bi wees non non non euh, loolu dinañ ci dellu saat nañ wax insha taala ah. mu ne euh, mooy abu ishaq almadani rahimahullahu taala al-asadi al-huzami euh, almadani mu ngi génn àdduna deux cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak Ibn Maaja ñoom ñaar ñoo solo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta ñett ñoo solo ay hadiisam imaam al-Bukhari ak Ibn Maaja imaam at-Tirmidhi moo leen ñetteel te dafa solo ci dig-digalu imaam al-Bukhari naan haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qala haddathana Ibrahim ibn al-Munzir qaala mu ne mu haddathana Anas ibn Iyad te mooy Abu Damra gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala Anas ibn Iyad ibn Damra Abu Damra moom mi ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Khuwaylid ibn al-Asad maanaam muy euh, mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk Sayyidat Khadija radiyallahu ta'ala anha ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay moo ngoog mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn Awwam kon niñ ko gisa muy mokk imam bu mag ci waa imam bu Madina munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi gane adduna soixante yi ñoom année ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ci sëriñ ñoom imam Malik rahmatullahi alayhim ak ñeneen bokk ci taabi'i yu yi mu jële ko ci baayam mooy sayyidina Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamante ne taabi'i la mi ngi génn adduna mi ngi gane adduna vingt-quatrième année ginnaaw gaddaa yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàlbeenu xilaafa sayyidina Usman ibn Affan ta'ala anhu mi ngi génn àdduna comme ni nga xam ne mooy mbokkam ñu bari ci ñi nga xam ne ñooy fuqaha as-sab'a yi quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam tam ñu ngi ci kutubu sitta anna Aysata sayyidat Aysata ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha di doomu sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Abi Quhafa ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym mooy ñoom ñoo wax ñu naan waa Banu Taym ah, Taym ibn Murrata dégg nga mu maam mu bokk ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dàqantal nekkoon ummu abdullahi yenente bi sallallahu wa sallam moo ko tudde sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina euh, euh, di mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, bokk ci moom rek moo bokk ci jigéen ñi nga xamante ne ñoo bokk ci al muksiruna maa ngi juróom moom rek ci jigéen Euh, moom mooy deux mille deux cent dix hadis mooy euh, musnadam cent soixante-quatorze moom la muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéy deux cinquante-quatre imam Muslim soixante-neuf annaha qalat radiyallahu ta'ala anha qalat neena kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli al-asra takusaan wa shamsu te fekk jant bi lam taxruj génn tugut min hujratiha ci néegam mm-hmm. maanaam jant bi génn gut néegam li muy tekk moom mooy dafa teel a julli mm-hmm. maanaam mooy ne euh, loolu moo tax borom xam-xam yooyu bokk na ci euh, ndax xam ngeen ni li muy tekki lan lan lay tekki baat bi baat bi mooy ne euh, jant bi su nekkee maanaam néeg bi su nekkee nii jant bi day jugee maanaam bu ñëwee buy jugee fenk di wa ñëw soow bu ñëwee ba ci kaw def nekk ci diggu njolloor léegi nag fekk muy dem ba keru maanaam di dem di dem nag léegi di dem ci sow maanaam fekk nag jant bi boo nekkee ci biir néeg bi da jant bi ni mu nekkee ci kaw loolu lay tekki loolu lay loolu la loolu lay tekki te bu boobaa <coughs> mooy <coughs> bi demagul ba miir yi miiru néeg bi nëbb jant bi nga xam ne lépp day nekk kër loolu la loolu la baat bi di tekki loolu nag moo tax bokk na ci li tax fuqaha moo la jumhur ah, moom lañu ñu layee contre maanaam maanaam layee ne Hanafi rahmatullah lii lay la pour ñun waaye lay buy tegte le ne yéen li ngeen wax demeewut noonu mm-hmm. maanaam mooy ñun li ñu wax mooy ne ah, jant bi parce loolu pour mu mën mooy jant bi euh, euh, euh, bu bu dee dafa nekk mooy ne jant bi mooy maanaam du du yegg ci niveau fu muy nekkee mm-hmm. ker mbir mu nekk tolloog ñaar yoon rawatina ne xam ne néegu soxna yenente yeneen sallallahu alayhi wasallam néeg yu tuuti la woon mm-hmm. du néeg yu ngand ah, néeg yu tuuti la ba pare euh, maanaam bu boobaa ñoom Hanafi rahmatullah dañ naan no ba tey da dese na noo ànd ci loolu ndax néegi li dañoo tuuti dëgg la waaye danoo miir yi danoo gàttoon tamit maanaam kon euh, ba tey loolu euh, du lay waaye ala kulli haal kenn ku ci nekk da koy layee mm-hmm. waaye da gis ne lii jumhuur wax aman na moom lay ñoom la gën a àndal ndax niir yi mun lu nu gàtt gàtt maanaam nit ñi xajoon nañ ko ba mën leen a nëbb ah du dëgg waaw ba pare am na téeg mën a mën a fa na seeteg dara ci kaw donc voilà waaye daal ala kulli xaal te néeg yi dafa tuuti woon nga xam ne fu yent bi sallallahu alayhi wasallam ngeen gis woo comme niñ ko gisee woon nga xam ne buy julli sax bu taxawee fi muy jullee yaa ngi dégg ci lal bi lay taxaw pour julli ah, mooy ni néeg bi tuuti woon na ah waaw ah, nga nga xamante ne bi ci ñetti nit biñ ci robee ñett nit kenn xajatu ko xam nga loolu mooy na néeg bi tuuti na ah loolu kon boobaa loolu moom moo tax ñoom ñoom jumhur lay bi maanaam jumhur di ko layee maanaam mu gën a nekk lay ci ñoom voilà donte ah, waaw dégg nga hadith imam uh, uh, imam al imam al Bukhari imam bi hadith bi gisoon nañ taxrij bi mhm. ci premier hadithu ban uh, kitaabu mawaqitu sala mooy suñu kitaab bi ñu nekk premier hadith bi waaw gisoon nañ ko voilà mhm. ah, imam al Bukhari rahimahullahu taala 521 la ko indi woon. moo newoon 522. waaw 522 waaw moo nekkoon 522 voilà waaw kay moo ngoog hadith boobu la ah voilà dala ko indiwaat incha allah 546 ak 3103 amma taxrij bi loolu gisoon nañ ko ci eh, jamono jooja walillahi alhamdu wal eh, mu ne fii la waxee nag ne maanaam fii la waxee qaala Abu Usama. Hmm. maanaam partie bii la fii waxee qaala abu usama te moom mooy hamad ibn ibn zayd al-qurashi al-laythi rahimahullahu taala di imam waa kuufa taala mi ngi génn adduna ci weeru shawwal deux cent unième année ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wa alihi muhammad ibn isma'il ibn al-abbasi moom jullee rahimahullahu taala imam al-bukhari nag nee ci deux moom nee na euh, ndax al-Ajli moo ne moo ne ci weeru Shawwal la génn àdduna imam al-Bukhari yu ci weeru Zulqa'da la génn àdduna mm-hmm. ah, rahimahullahu ta'ala fekk mi ngi am quatre-vingts ans mm-hmm. ah, maanaam mu ñu moom lu mu wax mu ne an Hisham mu ne min qa'ri hujratiha maanaam ci digg néegam maanaam jant bi jógagul ci diggu néegam mm-hmm. maanaam mu loolu day gën a dëgëral li nga xamante ne moom mooy ne tis saan dañ ko daan teel a julli te lii day gën a dëgëral tamit mazhabu jumhur maanaam moom moo tax waxtu woowu yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan ko julli mooy rek bu bu jotee noonu mooy ne tey bu fekkente ne mooy keru mbir mu nekk day tolloo ak keru mbir mu nekk day tolloo ak jëmmum ñu yokk ci keru li nga xam ne moom mooy jengu jant bi loolu nag bu ñu ko xoolee imam al-Bukhari rahimahullah euh, euh, loolu la bëgg a leeral fii moo tax mu indiwaale rek waxu imam abu maanaam ci ni mu ñëwee ci riwaaya abu usama an hisham ibn urwa ibn zubayr ibn al-awwam an abihi an radiyallahu ta'ala anha mu ne euh, maanaam mu wax jëmmi hadith bi euh, mu ne euh, mu indi jëmmi hadith bi léegi loolu moom mooy li mu euh, moo tax jumhur rahmatullah alayhim tegtale woo ko ngir euh, dëgëral lool loolu nag buñ koy teg buñ koy buñ koy euh, buñ koy nattale ci calcul bi dañ koy nattalee ci maanaam comme li ñu waxoon maanaam moom mooy bu ñu xoolee jant bi kañ lay jóg kañ lay sox kañ lay kañ lay fenk ak kañ lay sox dañ koy jël xaaj ko ñetti xaaj ko ñeenti xaaj yu tolloo mm-hmm. xaaj bu mujj bi fi muy tàmbalee foofu la mm-hmm. voilà ah trois quarts maanaam fi muy tàmbalee mm-hmm. euh, foofa la kon ci riwaaya bi nga xamante ne moom la euh, moom Hisham ibn Abu Usama mooy Hammad ibn Salama mm-hmm. ah, ah, rahimahullahu ta'ala wa mu ne kaana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-'asr wa shamsu lam takhruj min qa'ri hujratiha mm-hmm. dégg nga ah, ok maanaam ngir ne loolu mooy wane ni maanaam qaar mooy lan mooy euh, néeg bu nekkee nii néeg su nekkee nii Euh, mbir mi yamul ci ne parce que bu doon min hujratiha mooy ne amaan na ci catu miir bi la dal ci catu miir bu mujj bi fee la dal déedéet maanaam ci digg miir bi hmm. jant bi génn gu fa woon loolu maanaam ci ci fi miir balaa miir bi di sàmbale jant bi génn gu fa ci génn wàllu miir bi maanaam mooy ne hmm. mooy mooy ne day dëgëral li nga xam ne moom la jumhur wax rahmatullah ala al mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilay haddathanaa Qutayba moom mooy ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Sariif ibn Abdullah as-Saqafi rahimahullah Abu Raja' al-Balkhi rahimahullah al-Baghlani moom comme ne xam ne noonu la nga xam ne mi ngi génn àdduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta waaye imam Ibn Maaja rahimahullahu taala solowul euh, maanaam ci dafa solo ci ku solo ci moom mm-hmm. dégg nga rahimahullahu taala nga xamante ne jàng na ci ñoom imam Maalik ci ñoom Layth ibn Sa'd ak mboolem ñi xam ñoo nekk ci tabaqa boobu ñoom Hammaad ibn Zayd Hammaad ibn Salama ah, Hammaad ibn Usaama ñoom ñëpp la mm-hmm. ah, jànge ci moom ah Hammaad ibn Usaama ibn Usaama al-Qurashi moom la ñu waxoon sànq mooy Abu Usaama mm-hmm. ok euh, dégg Euh, imam al-Bukhari solo na ci moom 308 xadis imam Muslim solo na ci moom 668 xadis comme ni nga xamante ne noonu lañ ko fàttale woon rahimahullahu ta'ala qaala haddathana al-Layth te moom mooy imam bu mag boobu hmm. ah maam gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala day faral di sot solo ci moom muy solo ci imaamu Malik hmm. waaye léeg-léeg mu solo ci imam Layth léeg-léeg mu solo mais waaye ci ñaar ñi principalement lay gën di faral di solo mooy imam al-Layth ah ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri borom xam-xam fiqh bu mag boobu borom maanaam nit yàlla bu sell boobu radiyallahu anhu am xam ne ten mi ngi génn adduna comme ñoom imam Malik 93 94 année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna 175 ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith am ñu ngi ci kutubu sitta rahimahullahu ta'ala an ibn Shihab te mooy imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhrata muy az-Zuhri rahimahullahu ta'ala muy ibn Shihab ibn Abdullah ibn Zuhrata ibn Zuhrata ibn ah, ah, ibn Abd ibn ah, Abd Manaf ibn ah ah déedéet ibn Kilab ah déedéet ibn ibn Kilab déedéet ibn Kilab waaw ibn Kilab ibn Qusay ibn Murrata ah ok ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib voilà mu ngo di euh, euh, waa kër yeen maanaam di mbokk yen di sa mbokk mbokk euh, ci moom nday ak ci baay waaye ci nday la gën a bokk moom comme ni nga xam ne noonu la ñu gise mooy sayyid moom mooy imam Abu Bakar az-Zuhri rahimahullahu taala amirul mu'minin ah gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent vingt-cinquième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith am nekk ci kutubu sitta rahimahullahu ta'ala mu ne an Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam gis nañ ko léegi an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna rasulullah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam salla dafa julli al-asra takkusaan wa shamsu te fekk jant bi fii hujuratiha mi ngi ci biir néegam mu ne lam yazharil fay'u dégg nga lam yazhar fii fi fi maanaam fii tiigul kaw al fay'u njëngu takkandeer gi min hujuratiha ci néegam maanaam mooy euh, takkandeer gi boo ko xoolee euh, demagul ba jant bi féete ko maanaam loolu mooy lam yasar mooy euh, nootu gu ko maanaam féete gu kaw mooy ne bu ker bu bu néeg bi nekkee nii takkandeer bi nekkagul lu muur néeg bi hmm. loolu la wax maanaam loolu mooy firi li nga xamante ne mu lii yëpp de maanaam dafa indi riwaaya bi ngir gën a dëgëral li nga xamante ne moom la xadis euh, ba lay wax ci leeral ci anam goo xamante ne kenn du wax ne xadis bi leerut mm-hmm. maanaam dégg nga euh, dégg euh, moom kon gisoon nañ ko léegi ci taxrij bi ne jëmmi xadis bi moom la imam moom la solo maanaam moom la imam al-Bukhari solo rahimahullahu taala mu ne qaala bil mu muttasil fi awwal kitaab haddathanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-imaam al-Fadl ibn Dukayn voilà dégg nga rahimahullahu ta'ala di sëriñu imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 219 euh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Bukhari moo solo ci moom lu bari bari ndax solo na ci moom 190 hadith comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon. Ah, te moom moom bokkoon na ci sëriñam yi gën a mag imam al-Bukhari ak maanaam ashaabu kutubu sitte solo nañ ci moom waaye mu am kenn ku dox seen diggante hmm. imam al-Bukhari rek nag moo solo ci moom directement hmm. waaye waa ashaabu kutubu solo nañ ay xadiisam ah, naka noonu imam Ahmad ibn Hanbal Ishaq ibn Rahawayh Yahya ibn Ma'in Abu Khaysama an-Nasa'i ah, ak imam ma Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ak ak kan euh, Usman ibn Abi Shayba Muhammad ibn Yahya az-Zuwali Abu Muhammad ad-Darimi ak Abd ibn Humayd ak ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp solo nañ seen ay hadith rahmatullahi alayhi ay hadith am ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an qaala akhbarana Ibn Uyayna te mooy Sufyan Ibn Uyayna euh, Ibn Abi Imran mooy mooy al-Hilali rahimahullahu ta'ala mu gën a siiwee ci turam Sufyan Ibn Uyayna Euh, daaxtantalam nekkoon Abu Muhammad al-Hilali mi ngi génn àdduna cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko xamoon te Kufa mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu nekk imam bu mag rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'an az-Zuhri mooy al-imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn ibn Abdullah ibn ibn ibnu voilà ah, ibnu ibnu Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaydullah ibnu Abdullah ibnu Shihab ibnu Abdullah ibnu al-Harith ibnu Zuhrata ma ngoog voilà az-Zuhri rahimahullahu ta'ala an Urwata ibnu Zubair ibnu al-Awwam ibnu Khuwaylid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay maanaam mooy an wala mok an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala doomu sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anha nee na kaana nekkoon na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli salaatal asri julli takkusaan wa shams fekk jant bi taali'atun mi ngi fii hujurati ci sama sama néeg kon lii leer fenk na mi ngi fenk ci sama biir bi maanaam mooy mi ngi ci biir néeg bi jant bi boo fi nekkee jant bi da koy maanaam jamono jooju fi la yenente bi sallallahu alayhi wa doon julli tisbaar mu ne lam yazhar feeñ feeñagul nootagul al fayu maanaam takkandeer gi ah dégg nga takkandeer gi baadu ba tey maanaam feeñagul ba baadu ba tey feeñagul maanaam ba booba ba ca loola mu ne nag léegi eh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa solo hadith bi Euh, imam al-Bukhari gis nga ni ñu bari ñu ko solowee yëpp terewul léegi day leeral ne euh, léegi xaaral ma wax la ñeneen ñoo xamante ne euh, parce que day day day day day daf fiy jóge ci thème bi maanaam ci jamono ji daf fiy jóge mais ngir bañ nga dutee ci sujet bi mu ne la qaala Malik nañ xool imaamu Malik imam daaru hijra solo na hadith bi waxoon nañ ko imam bu mag boobu rahimahullahu ta'ala génn génn àdduna 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy imaamu fuqaha maliki yi rahmatullahi alayhi moom sax bañ tuddee leen ñu naan maliki mooy ñu askanoo imaamu Malik ibn Anas ah ah moom haditham ñu ngi ci kutubu sitta d'ailleurs sax haditham yi ñoom ñooy fondement wu sahih voilà maanaam moom imaamu Maalik boobu moom daaru hijra wa Yahya ibn Sa'id te moom mooy al Ansari rahimahullahu ta'ala di sëriñ ci ñoom imaamu Maalik ah Yahya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Sa'laba al Ansari rahimahullahu ta'ala ah, muy Abu Sa'id moom mooy dàqantalam Abu Sa'id al mi ngi génn na 143 ana ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sëriñ boo xamante ne euh, mu ngi génn na cent soixante-deuxième année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi wasallam Abu Bishr gisoon nañ ko mooy ki Abul Yaman bi soloo ci moom lu bari muy Anas Zuhri moom moroom ñoom imam Malik la rahmatullahi alayhi ah. ah Abul Yaman mooy kan al-Hakam ibn Nafi' voilà rahimahullahu ta'ala day faral di moom lu bari yéen a évalué boobu mu jëlee ci Abul Yaman an Shu'ayb an Zuhri voilà gis nañ ko la moom tamit ay hadiisam ñu ci kutubu sitta muy siqa euh, wa ibn Abi Hafsa moom mooy Muhammad hmm. Muhammad ibn Abi Hafsa euh, Abu Hafsa mooy Maysara hmm. maanaam Maysara la tuddoon euh, moom dakantalam Abu Salama moom Basri la ta'ala moom imam al-Bukhari moo solo ak imam Muslim ak imam an-Nasa'i mu nekk imam boo xamante ne rahimahullahu taala euh, mi ngi euh, jëlee mi ngi nettalee ci abu jamrat ad-Dabi ak imam az-Zuhri ak Qatada ak imam Qatada ak ibn Jad'an ak mbooloo ñu mel ni ñoom ñam ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom moom mooy ku mel ne Sufyan euh, ibn Sa'id ath-Thawri ku mel ni Hammad ibn Zayd rahmatullahi alayhi ak ku mel ni Abdullah ibn al-Mubarak ak ak Rawh ibn Ubadah rahmatullahi ak Abu Muawiya ad-Dari rahmatullahi ala al-jami' Euh, ñoom génération yi ñoom ñoo solo ci moom mi ngi génn adduna ci cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imaamu Muslim ñoom ñaar solo nañ ci moom mais ci mutaabaat yi maanaam imam al-Bukhari solowul benn xadiisam ci maanaam laye mu nekk xujja maanaam am na maanaam dañ dañ ñu jaawale ne ne imam buñ ne ihtajja bihi al istashhada bihi al-Bukhari du benn mm-hmm. istajja bi al-Bukhari mooy imam al-Bukhari daf koo laye maanaam mooy daf koo solo ci hadith bi nga xam ne moom la indi ngir laye ko bu fekkente ne dañ naan istashhada bihi al-Bukhari mooy ne daf koo indi ci mutaabaati mm-hmm. loolu moo imam an-Nasa'i dafa jàpp ne moom mi donte solo ne ci moom dafa da'if mm-hmm. borom moo xam yi rahmatullahi wuute nañ ndax da'if na wala da'iful waaye ñu bari ci ñoom dañ ne dafa da'if comme que mbir mi noonu la demee imam al-Bukhari rahimahullahu taala sukkandikoowul ci ay xadiisam waaye daf koy indi ngir layee ko dégg nga dégg nga waaye borom xooxay wute nañ ñeneen ñeneen ne ne wér na baax na ñeneen mais bu ñu xoolee moo tax imam al-Bukhari ci biir liste bi mu indi moom la mujjee wax moom hmm? la mujjee wax mu ne mu ñoom lu ñu wax imaamu Maalik Yahya ibn Sa'id Shu'ayb euh, Muhammad ibn Abi Hafsa ñoom ñëpp luñu wax dañ dañ ne wash-shamsu qabla an tazhar wash-shamsu fekk jant bi maanaam mooy tali'atun fi hujrati mu ne qabla an tazhar laataa maanaam mi ngi fenk ci sama néeg bi laataa muy dem maanaam muy dem ba ba maanaam ba ba noot maanaam ba noot néeg bi maanaam mooy dem maanaam baatu qabla an tazhar yeneen riwaayaan yi weesu yëpp ñoo ko leeral maanaam mooy jant bi demagul ba nga xamante ne day ti day day day day day day féete kaw maanaam day day dal ci kaw miir bi ci anam goo xamante ne léegi miir bi moom ker rek lay indi et que jant bi day tapé directement ci miir bi mooy kon yéexute julli hmm, tàkkusaan loolu moom lay wax fii di ko leeral rahimahullahu ta'ala yëpp hadith maanaam taxrij bi yëpp leeral nañ ko ci leeral nañ ko euh, walillahi alhamdu wal minna qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab li haddathana Muhammad ibn Muqaatil te moom mooy al Marwazi Abul Hasan rahimahullahu ta'ala al Marwazi al Baghdadi summal makki rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nañ ko ne lu ci bëree bëri de moom Marwu la cosaanoo te lu ci bëri day solo ci kan al-imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala ne da ko de mar Marwu la waaye dafa dëkkoon Baghdad gannaaw ga mu daal dem eh, dëkk Makka waaye te yoon wa ca la génnee àdduna rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a qaala lana akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ibn eh, eh, eh, Watih al-Hanzali rahimahullah ta'ala mooy Abu Abdurrahman al-Marwazi al-Khurasani rahimahullahu ta'ala mi génn àdduna 118e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 181 ok 181e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa ay hadisam ñu ngi kutubu sitta qaala nee na axbarana Awfun te mooy Awf ibn Abi Jamila al-Abdi rahimahullahu ta'ala Abu Sahl mooy dakantalam Abu Sahl moom waa Basra la mi ngi génn àdduna soixante soixantième année ginnaaw gàddaay yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di imam bu mag rahimahullahu ta'ala hadisam ñu ngi ci kutubu sitta qaala mu ne mu ne an Sayyaara ibnu Salaama moom it gisoon nañ ko moom mm-hmm. voilà gisoon nañ ci suñu jotaay bi sama Sayyaara ibnu Salaama daal Rayaahi Abul Minhaal moom it waa Basra rahimahullahu ta'aala mm-hmm. euh, Euh, moom comme ni nga xam ne nag moom mooy ñi solo ci moom maanaam ñi ci ñi mu solo moom mooy Abu Barzah al-Aslami al-Barra as-Salisi euh, ak baayam muy Salaama bi nga xam te ne moom lay àndaloon comme ci ci riwaaya bi ak Abul Ali ar-Rayyahi al-Basri ak Abu Muslim al-Jurmi ak ñeneen ñu mel ni ñoom amaa ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom mooy Sulaymaan at-Taymi Xaalid al-Hazza ak Awf bi ah, Awf al-A'rabi dañuy Awf al-A'rabi ak Yunus ibn Ubayd ak Suwayr ibn Abdullah al-Anbari Mm, ak Shu'ba ibn Hajjaj ak Hammad ibn Salama maam ci riwaaya biñ njëkkoon gis ci Shu'ba moo ko moom bi Awf moo soloo ci moom mm, mm, uh, Hammad ibn Salama tam soloo nekk moom ak ñeneen ak ñeneen mi ngi génn am na cent vingt-neuf yom année ginnaaw ga daal sallallahu alayhi ñu ngi ci kutubu sitta dégg kon uh, moom kon uh, Awf ibn Razina te moom mooy ibn Abi Jamila al Basri rahimahullahu ta'ala moom moo solo Sayyaar ibn moo solo moom mu ne la qaala nee na daxaltu moom nee na Sayyaar ibn Salaama nee na daxaltu ana man wa abi ak baay te moom mooy Salaama mooy baayam ah eh, nga xamante ne eh, ci taabi'i yu mag yi la bokk maanaam ci fukk kibaar taabi'i yi la bokk ñu dugg nañu Abi Barzata al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu bi sallallahu alayhi ñu koy dàq Abu Barza waaye dàq dëgg-dëgg mu tudd mu Nadla ibn Ubayd ibn Abid rahimahullahu ta'ala al-Aslami maanaam nekkoon madani ginnaaw ga mu nekk Basri rahimahullahu ta'ala comme niñ ko gisee woon ne xare na ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fathu Makka te gannaaw ga ci la tax maanaam bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xa ànd na ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare mbooleen yeneen xare yi ci def te gannaaw ga ci la dem Euh, demoon Basra mm-hmm. ah bi bi sallallahu la ko ah euh, dégg nga moom euh, ngi génn adduna soixante-quatrième année ginnaaw gàddaay yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxu imam Az-Zahabi ta'ala te waxoon nañ ne imam Az-Zahabi ñaare lu mu wax loolu am na nag ñu ne ci ginnaaw soixante-cinquième année la génn adduna rahimahullahu ta'ala na radiyallahu ta'ala anhu moom imam Al-Bukhârî am na ci moom ñeenti xadis ay xadisam ñu ngi ci sitta mu ne kon li nga xam te ne moom la ñu dugg bi ñu ñëwee ci moom nee na taabi bi ne dama ànd ak saa bàyyi daa ànd ak man loolu bokk na ci liñ ciy jàngee moom mooy ne euh, borom maanaam euh, nit ñi dañoo war di dem di ànd di seeti ji nit maanaam nit ñu baax ni borom xam-xam yi nitu yàlla yi maanaam te bu ñu fay dem it ñuy ànd ak seen doom yi maanaam ñuy bañ di dem ñoom kese maanaam bu ko defee ñu tàmmal leen lu baax tàmmal leen di dem fu baax dégg nga di ànd ak ñoom dégg nga mu ne. fa qaala lahu moo tax mu wax ko abi sama baay loolu tamit li le fait que moom mu toog remarqué mu nettali ko imaginer tey bu ñu àndaloon xam ngeen ne baayam nettaliwul xadis bi moom moo nettali xadis bi maanaam loolu dañ ci xamee ne maanaam léeg-léeg gone mën naa fekk loo xamante ne mag ñaa ngi fi woon waaye yàlla gone gi lay tànn ngir jàllale xam-xam boobu mu mu continuer di jàll moo tax faaw gone yi tamit ñu bokk di leen di leen indi ci jotaayu xam-xam yi ci jotaayu nit ñu baax ni loolu dafa bokk ci li nga xam xamante ne dafa ràññeeku mm. dégg nee nga mu ne kon nag ba pare loolu day tax ñu ñu mën a xam ñaare foo gis koo xamante ne gone foo gis muy ànd ak mag ñi da nga koy gis muy ëpp xel moroom bi gone boo gis muy ànd dekk ci jotaayu mag yi lu bari muy ëpp xel moroomam bi loolu moom moom moom day ràññeeku moom dégg nga dégg nga mu ne fa qaala lahu abi sa baay ne ko kayfa anak naka naka a la nekkoon rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yusalli doon julli al maktuba mooy julli farata yi maanaam nga gis ne. Euh, loolu laaj la bi nga xamante ne moom moom maanaam euh, euh, day tegtale yitte gu rëy yi nga xamante ne moom lañ amoon ndax xamoon nañ waxtu julli waaye nan la ko yonent bi doon defe sallallahu alayhi wasallam looloo leen intéressé woon te loolu day wane ñoom mag ñu baax ni radiyallahu anhum ni nga xamante ne noonu lañ xëri woon ci di xam yeneen bi sallallahu nan la daan def ci anam boo xamante ne dañuy bëgg tout le temps di maanaam à chaque fois dañuy jëmmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen kanam lu mu def rek ñu def loolu mm-hmm. waaw te loolu yoon wu rëy rëy rëy la ci tarbiya ci yoonu yàlla waaw loolu nit dana ci xotti ay maqaama loo xamante ne mën naa dund junni at du ko am bu bàyyi woon ñeneen ñi dund junni at yu ñu defut loolu moom mu def ko benn seconde moom dana mën a am xotti maqaama yoo xam ne ñee junni at daañ nekk seen jaamu yàlla di julli di woor di def loole di saraxe fu ne ñu di aji Makka te duñ ko am mm-hmm. ndax ñoom ndax yeneen bi sallallahu alayhi mooy buntu yàlla bi képp ku jaawul ci moom doo dem moo tax di jëmmal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci sa jaamu yàlla yi ci sa mbir yëpp di jëmmal def ko royukaay waaye day laaj tamit nga xam nan la daan defee lii bu ko defee nga nga jëmmal ko ci sa kanam defee ko noonu loolu mooy li nga xamante ne mooy li jaadu fa qaala mu ne kaana nekkoon na yusalli di julli alhajira maanaam mooy euh, julli tisbaar te mooy alhajir mooy ga waxoon nañ ko mooy euh, mooy mooy li nga xamante ne moom la nit ñi di gàddaay euh, tool yi wala ne dem nañ noppalu ji maanaam wala gëléem ñu gëléem mi dem dem ca kër ya mhm. loolu mooy alhajir moo tax ñu tuddee ko loolu dégg nga allati yi nga xam ne tad'unaha yéen a ngi koy woowe al ula bu njëkk bi maanaam julli bu njëkk bi lii day te ne julli bi njëkk ci julli yi mooy julli tisbaar mhm. te jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sahaaba yi radiyallahu anhum ak jamonoy taabi'i ñoom xamoon nañ ne salaatu bi julli bi moom lañ daan tudde salaatu ula julli bu njëkk mhm. te mooy julli tisbaar dégg nga Euh, mooy xiina jamono ji nga xamante ne euh, tadhadu day day day jéng ash-shamsu jant bi maanaam jamono ji nga xamante ne jant bi day jéng moom waxtu woo la ko daan julli wa yusalli daana julli al-asra tàkkusaan summa topp yarji'u mu dellu ahaduna kenn ci ñun ilaa rahlihi ca ca ca ca ca ca war waayam ya fii aqsal madina te fa gën a sori ca madina wa shamsu fekk jant bi hayyatun mi ngi continuer dund di tàkk maanaam te fa mu gën a fa gën a sori ci madinatu munawwara mooy al-Aliya maanaam ci ci Quba insha allahu taala teqantal yooyu daañ ci ñëw insha allahu taala bu njëkk ci xajul mu ne wa nasiitu waaye fàtte naa maa la nga xam ne qaala wax na ko fil maghrib ci ta ci ci mm. comme li nga xam ne noonu la ñu li ibaara bi mu mujjee wax mooy ci wàllu tàkkusaan moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii maanaam indi woon na ko fële ci ci tisbaar ngir leeral ne waxtu wala ko daan julli sallallahu alayhi wasallam mais fii waxtu yii mu koy ko bu saan jotee rek hmm. ci la ko julli ngir ne euh, quatre quatre kilomètres à peu moo dox ci wala quatre miles hmm. plutôt hmm. voilà parce que ci Quba ah ca Quba maanaam euh, ci fa gën a sori ca Madina te loolu da gis ne kilomètres yu bari la ah, moom la daan dox dem ba boo ko dellu ci waat te jant bi continuer di tàkk nekk ci digg mel ni lu nekk ci digg digg digg bëccëg loolu li muy tekki mooy mooy ne da koy daan teel julli loolu moom mooy dalil bi gën a mag bi wane ne lii fuqaha uy julli jumhur wax rahmatullahi alayhim aman na insha allah mooy li gën a dëgër rahmatullahi alayhim waaye loolu comme niñ ko waxe woon Hanafi rahmatullah dañ naan mais loolu lii mu wax ni mooy jamonoy tàngoor mooy jamonoy été ah voilà mu ne wa kaana nekkoon na maanaam moom yeen mu ne waaye fàtte na li nga xam ne moom la wax ci ci timis mm-hmm. loolu tam day wane maandute maanaam ne te loolu bokk na ci li lii tegtale tamit mooy ne ki wóor du ki nga xamante ne maanaam bu ñu naan euh, adlun daabitun mooy siqa ku wóoru maandu ba noppi nekk koo xamante ne da ngay mën di takk di mokkal loolu tegtalewul ne lépp lépp ngay mokkal faw dina am léeg-léeg loo mokkal mais que soo xamul dara nga nangoo wax ne lii xaw ma ko. Hmm. loolu bu boobaa ndax nit ki nga xamante ne moom lu mu xam dana la ko wax boo lu mu xamul dana ko wax. Hmm. kooku du neex a du neex a wóolu hmm. ki neex a wóolu mooy ki nga xamante ne lu mu xamul danaan xamu hmm. mais lu mu xam dana la ko wax hmm. loolu bu boobaa kooku loolu li muy tekkee la mooy ku wóor la koo xamante ne li xam moom mën nga koo jël ci moom mën nga koo wóolu parce que du wax lu mu xamul waaw te loolu dafa bokk ci xam-xam comme ni ñu koy waxee nisfu al-ilmi la adri genn wàllu xam-xam mooy xamul ah voilà maanaam mu wuteeg li sama mbokk wala fi di wax ne xam-xam xamu ma boo ko jël mm. ahan kay mm. xam moom mooy genn wàllu xam-xam dégg nga wakaana nee na yenente bi salla kasa salam nekk ko da yastahi bu di soof an yu akhira ci mu yéexi al isha gée allati bi nga xam ne tadd oonaxaa moom ngeen di tuddee al atama maanaam daf bokk ci turu géey al atama ah mm-hmm. mooy jamono ji nit ñi di di di di di di di tëri mm-hmm. maanaam Euh, euh, julli googu ngeen tëddee al atama maanaam dañ xam ne ni bokk na ci turu gee mooy al atama mhm. euh, mu ne wa kaan moom daka daan julli daka daan da daan bëgg di ko yéexe mhm. maanaam kon daan yéexe julli maanaam kon ñu xamee ci ne julli gee li ci gën mooy nga yéexe ko ci muxtaar maanaam nga bañ koo mu bañ a jot rek nga julli ko li gën mooy nga yéexe ko mhm. waaye loolu mooy su fekkente ne man ngeen ko def Ah, wala déggoo ngeen ci wala waa koñ bi déggoo nañ ci waaye bu fekkente ne da nekk ci jàkka ji nit ñi teel a xëy maam ngeen teel koo def moo gën mm-hmm. loolu tax yonent bi sallallahu alayhi bu mu ko yéexee julli ba nit ñi ne jigéen ñi nelaw ak gone bi mu ñëwee ba julli ko wax dana inna inna innaha innaha la ak lawla an ashuqqa ala ummati ne lii mooy waxtoom su ma bañul woon teg coono sama xeet maanaam mooy waxtu wi gën lay teg maanaam mooy muy nga gën koo waaye sinon loolu day tegtale ne lii daf ne daf ko bëggoon dafa soppoon lii mais daanu ko def tout le maanaam da daan bàyyi xel tamit nit ñi seen ay yitte ak seen soxla dégg nga moo tax nga gis Sayyidna Muaz radiyallahu anhu daan ko mën a julli moom fi mu toll fi mu ne su paree dem dem dem dem moom ci jàkkaam dem di dari ay baqar maanaam ngir ngir lool ah, ngir loolu mu ne wa kaana nekkoon na moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam yakrahu daan sip an ma nelaw qabla xaalu jiitu gée maanaam diggante ti ak gée yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ci daan sip nelaw ndax lu tax ndax dañuy bañ dañuy bañ nga nga nelaw rek te téppérle bañ bañ a jóg waaw dégg nga loolu moo tax mu daan mu ko daan sip moo tax sayyidna Umar a anhu fa man naama fala naamat aynu wa man naama fa la naamat aynu wa man naama fala naamat aynu ah loolu moo tax mu ko daan wax ku nelaw yàlla bu sa bët nelaw ku nelaw yàlla bu sa bët yi nelaw ku nelaw yàlla bu sa bët yi nelaw maanaam moom loolu la doon wax maanaam li muy tekki non maanaam mooy yàlla bu sam xel dal yàlla boo loolu lay tekki quoi maanaam xam nga bu ñu boo tëddee nelawal loolu bu ñu la ko waxee mooy na sa xel dal waaye ku nelaw yàlla bu xelam dal la ko doon wax te loolu moo xam baat bi sax baat bi mën na ñëw ci nekk information mën na ñëw nekk ñaan bu dee bu dee informa bu dee ñaan la moom Seydina Omar radiyallahu anhu ku mu ñaanal ko ku mu ñaan loolu moom <laughs> de toute façon suñu xel du dal ci say mbir waaye bu dee information la moo gën a tarat dégg nga euh, mu ne kon loolu da wal xadiisa waaye da daan tip waxtaan tamit baax daxaa gannaaw ga moo tax lii Euh, mooy euh, di kii ko ba pare maanaam julli gee ba pare noog te daal di tëral nag ay waxtaan loolu tamit dafa bokk ci li ñu sib mm-hmm. waaye borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dindi nañ ci yenn yi bokk na ci teral gan maanaam moo nga am gan euh, nga nga nga nga nga koy teral ngir di toog di waxtaan ak moom waxtu woowa loola bokkul ci li ñu sib beneen bi ci des moom mooy jotaayu xam-xam bokkul ci li ñu sib beneen bi ci des moom mooy waxtaan ak ay njaboot ci loo xamante ne lu leen di jariñ la at tamit loo xamante ne comme que gisee woo leen ci bëccëg gi ngeen wax ci guddi gi ngeen waxtaan loolu tamit bokkuñ boole wuñ ko ci li nga xamante ne moom mooy li ñu sëpp ñu teere daal mooy waxtaan yi nga xamante ne mën naa xaar ba suba wala waxtaanu mbóosóor yi mm-hmm. wala caaxaan yi nga xam ne yooyu daal la ñuy tere mm-hmm. maanaam euh, nañu kii ba pare nañ toog seetaan film loolu masalan dégg nga loolu <laughs> dégg nga wa kaana nekkoon na nag yan ta yan mm, fatilu mm-hmm. daan daan gestu maanaam daan daan rocceeku mm. min salaatil ghadaati ci euh, jullit suba ji maanaam bokk na kon ci li ñuy xamee ni salaatu euh, suba jul maanaam jullit suba bokk na ci ay turam salaatul ghadaati mm-hmm. maanaam jullit suba gi mooy mooy mooy bëcc suba gi rek suba teel bi xëy na jamono ji nga xamante ne yaarifu dana xàmmee ar rajulu waaye ji jalisu jalisa woo ki toogaaleeg moom maanaam da ngay toogaaleeg nit ngeen xàmmee wante maanaam nga xàmmee ko mooy bu ñu paree julli gi wa yaqra'u daan na jàng ci waxtu julli suba bi sittiina ci juróom eh, eh, ci juróom benn fukki aaya ilan mi a jàpp téeméer jàpp téeméeri aaya waaw yooyu loolu moom la daan jàng ci eh, suba gi hadis bi gisoon nañ tafrij bi ci suñu jotaay bi weesu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 je vais poser des questions là-dessus parce que peut-être euh, on c'est quoi, le Dali pour euh, les, Anna, euh, de ne entre peut-être qu'il espace entre les deux C'est la première La deuxième question c'est Euh, pourquoi dans le du coup là dans les hadiths c'est clair que la période euh, préférée pour prier d'Arsan c'est au début euh, mais du coup pourquoi le principe de dire comme si on dit on essaie de mettre tous les mazars ensemble la chose commune qui ressort pour Arsan c'est après deux cas et l'ombre et le soleil rouge cette période-là, ils sont tous d'accord que c'est le c'est dans le matin. Du coup, pourquoi ça, ça peut pas être la vie le plus préférable, comme ça, ça, ça encore avec tout le monde, quoi. voilà léegi xaaral ñu tontu ba pare incha allah euh, il faut nga comprendre benn bi Euh, borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax lu ñu dafa am lu ñu tuddee ri'ayatul xilaaf maanaam dañuy sàmmonte ak wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah mais du wuute bu ñëw bu nekk rek dañ koy bàyyi xel parce que su doon lool la kon dalil dootu amati njariñ maanaam lii mooy lii mooy njariñ dalil bi loolu dootu amati njariñ parce que dañ naan ah comme borom xam-xam yi wuute nañ ci lii nangam nangam rek nañ def loolu comme noonu wala sa kullu xilaaf mu'tabar du xilaafa wuute gu am bu nekk la ñuy bàyyi xel loolu mooy benn bi euh, comme dalil yi teg tegtale ne tisbaar heure bii lay jeex te mooy heure bi ñu la wax mooy bu ker bu nekk tollee jëmm ju nekk tolloowee ak keru moroomam euh, maanaam bien ci boole keru jengu jant bi ah ah loolu dalil yi ñëw dafa bëri dalil yi ñëw dafa bëri loolu moom moo tax d'ailleurs fuqaha hanafi rahmatullah alayhim même maanaam ñu bëri ci ñoom maanaam obligé même ñoom obligé ci ne ah xam nañ ni tisbaar moom fii la yem même ñoom ñu obligé nangu loolu kanta euh, tàkkusaan fi muy tàmbalee non loolu hadith biñ ko tegtalee euh, hadith la boo xamante ne insha allah daañ ko gis mooy yéen bi sallallahu misaal bi mu joxe dafa joxe benn exemple ne exemple ñun ak ñi ñu jiitu woon lii la imam Bukhari dina ko indi rahimahullah mhm. euh, mooy lan mooy dane waa tawraat dañoo xëy di liggéey ñëw waxtu suba di liggéey di liggéey di liggéey di ba waxtu tisbaar jot ñu fay leen xiiraat xiiraat ku nekk ñu fay ko xiiraat maanaam ca montagne tiyaaba waa injil ñëw tisbaar ba tàkkusaan di jot ñoom ñu fay leen xiiraat xiiraat maanaam montagne ñu fay ku ne montagne montagne ci liñ liggéey noonu diggante tàkkusaan ak timis waa ñun ñu ñu xeet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu liggéey loolu bi ñu liggéeyee ñun diggante tàkkusaan ak timis donc lañ fay ñu lañ liggéey mais liñ ñu fay mooy xiiraataani xiiraataani ñu fay ñu par ñaari montagne su ko defee ñeneen ñi ci def ne ñun ñoo gën a yàgg liñ liggéey te pourtant ñoo gën a tuuti fay borom subhaanahu wa daal ni leen ndax tooj naa leen ci dara ñu ne déedéet mu ne leen lii mooy sama ngëneel maa koy jox mu neex maanaam xanaf yooyu rahmatullah dañ ne xadis boobu day tegtale ne ala kulli xaalin tàkkusaan moom faw fee la tàmbale parce que bu tàmbaleewul ci zillu kulli shay'in mislayhi maanaam du possible maanaam parce que boo xoolee euh, <laughs> ni ni ni ni kii bi demee xiraat voilà maanaam du possible que ñoom ñële daan ni ñun ñoo gën a bëri liñ liggéey maanaam waa injiil yi duñ mën a wax ne ñun ñun ñoo gën a bëri liñ <laughs> liggéey <laughs> waaw ma ñoom <laughs> loolu moo tax Hanafi yi rahmatullah moom daa iman mënuñoo nangu ne mënuñoo nangu loolu mais Euh, xaqiqatan bu ñu xoolee am na ay jamono yu muy demee noonu yoo xamante ne ñoom liñ liggéey tout dépend mën na gën a bari tuuti parce que bu ñu jëlee jamono yi tisbaar euh, ñu muy jéngu jant bi ñu yokk ko ci jamono ji nga xamante ne moom mooy euh, maanaam ñu ñu ñu teg ko balaa tàkkusaan bi jot balaa tàkkusaan maanaam zillu kulli shay'in mislihi hmm. léeg-léeg mën na jekki-jekki mu nuroo mu nuróo mu tolloog parce que boo xoolee zillu kulli shay'in mislihi lan lay doon mooy un huitième lay doon alors que alors que waa injil li ñuy liggéey parce que dañ ne waa injil buñu ne un quart hmm. lañ liggéey un quart lañ liggéey ci temps maanaam bu boobaa xadis bi mën nañ koo déggee benn bi mooy waa tawraat ak waa injil yëpp bu ñu boole liñ liggéey moo pourtant jullit ñi ñoo leen ëpp fay te ñoom ñëpp bu ñu boolee liñ liggéey ñoo gën a rëy fay jullit ñi mhm. loolu maanaam même bu ñu nattale woon ci zillu kulli shay'in mislu maanaam dañuy gis ne euh, jullit ñi ba tey ñooy ëppale mhm. jullit ñi ba tey ñooy ëppale mhm. euh, loolu mooy benn beneen bi ci des moom mooy ne waa tawraat waa waa injil bokk ak jullit ñi mën nañoo bokk tolloo tuuti lañ liggéey ànd ak loolu ñu fay leen lu gën a bëri lu gën a bëri parce que ñoom lu mu bon bon dinañ dinañ ëppalee benn temps bu ndaw mooy temps bi jant bi di jeex ñoom dinañ ko ëppalee jamono bi jant bi di jeex ñoom dinañ ko ëppalee te ci kaw loolu bu boobaa julli ñi ñëw ñooy gën a tuuti li ba tey li nga xamante ne moom lañu liggéey ala kulli xaalam loolu exemple la boo xamante ne euh, loolu ñoom dañ ciy sukkandikoo wi voilà dañ ciy sukkandikoo wi ñoom rahmatullah alayhim mais ci gàttal daal euh, bi ñu gisee xadiisu Seydina Jibril alayhi salaam ñu gis ne ker gi ñu ñu gis ne euh, foofu moom la yent saa moom la Seydina Jibril wàccoon pour julli tis tisbaa ñu gis xadis bale ñu ne mun nañ leen boole ci ne dafa am temps bu ñu tuddee bay na yi ni diggante ñaari julli wallah waaw là, pour être clair dans la période de Teshuvah, euh, on est clair que l'avis euh, le plus recevable, c'est ceux des mouvements. Oui, oui, Inch'Allah. Et, eh, et eh, par contre, le fait que les... Euh, mais dans la vie des Jumhur, les Shafi'i, ils ont le Fadila. Oui, oui, oui. En fait, loolu ñoom dañ ko teqalee noonu rek xam nga mboolem borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci benn mbir globalement pas ci lépp mais globalement mooy ne julli ci waxtu wi bii doog a jot moo gën ba mu des bu amee comme par exemple gée bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ko gënaloon mooy mu julli ko ci mujjantelu waxtu bi comprendre nga voilà maanaam bu amul dalil wala boog bu dee tisbaar jamono ji nga xamante ne moom mooy jamono yi tàngoor bu taratar comme mooy jour canicule yi ñu yéexe ko tuuti maanaam à loolu julli teel a julli moom moo gën loolu nag fuqaha ñeneen ñi dañ koy wax ni mais Shafi'i rahmatullah ñoom ñoo ko wutal ñoo ko wutal tur daal ni fadila voilà rahmatullah wallahu a'lam ñu lay ko la darura si wax nañ ko wax nañ ko mais wax gisaguñ lépp mais wax nañ ko quand ndax waxoon naa la ne la yent bi sallallahu alayhi wasallam le mu ne jullit naafiq yi lii la comme que dañ ni loolu mooy jullit naafiq yi mooy ne nit ku baax mu julli fa heure boobu ce qui veut dire que ni kon ki nekk ci circonstance Euh, vraiment yu nécessité rek moom mooy julli heure boobu te fekk duggul ci cadre naafeq yi loolu moo tax ñu tuddee ko waxtu darura voilà voilà Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin